léegi am na benn laaj mais sujuutu sukri lu ma ciy wax xam nga sujuutu tilaawa xam nañ ni ñuy wax sajada wajhi lilladhi xalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu hein yooyu ngay wax ba ni mu jeex mais léegi man sukru nag lu may wax mooy bu ma jàngal alxuraan ba am sajda loolu laay wax ah fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin léegi man euh, bu dee ne nag <coughs> sujuudu shukri shukri lan laay wax bu dee ne man dama sujoot ngir sant comme lu mel nii nouvelle bu neex dikkal ma bu dee nouvelle bu neex damaa dikkal ma sujoot lan laay wax boobu dañ naan la am nañ lenn parce que yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi nga xam ne sabbih isma rabbikal a'la dafa wàcc dana ij'aluhu fi sujudikum def leen ko ci seen sujóot yi mooy sabbih isma rabbikal a'la te foofu tàqantewul deful deful deful opposition entre sujjóot bi ak sujjóot bi moo tax sujjóotu tilaawa sax nit ki mën na caa wax subhaana rabbiyal a'la mooy booy jàng alxuraan ba sujjóot mooy sajara wajhi bi da koy wax mais bu la neexee nga dolli ci li nga xam ne mooy lan subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi subhaana rabbiyal comme li ngay wax rek booy julli boo sujjóotee voilà comme que nag foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def leen ko ci seen sujjóot yi te sujjóotu shukri mina su ci sujud yi la bokk non kon dañ naan lool nga fay def parce que loolu moom amul lu ko lu ko tënk voilà waaw mooy kon boo sujootee da ngay su daa subhaana rabbiyal a'la wa bihamdi gàcc nga laa maa borom bi nga xam ne woo naa sellu borom bi maa ngi feey ah, feey ci géejug borom bi nga xamante ne nii. sori na li nga xam ne moom la ko ñu xamul liggéey ma a taqal te taqul dara moom quddus subbuh rabbul malaa'ikati war ruux allah xam nga loolu dañ ko wax ci sujóot ah waaye moom dana subhaana rabbil a'la yi ba sabbih isma rabbikal a'la sabbalal sa borom bi nga xamante ni al a'la mooy kii bi kawe waaw mooy boobu noonu ah danoon ngeen def ko foofu kon yow da koy def foofu mooy loolu la subhaana rabbil a'la wa bihamdi allah maa a'zama maa a'zamahu maa a'zam waaw nga def shukru